a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ci xajjatul wadaa mooy xajjatul islaami di xajjatul balaag waaye di xajjatul kamaali wa wala xajjatul tamaami wal kamaal muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ñu muy escale bi mu defoon alt bi mu defoon à Zul Hulayfa bu mu génnee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di dem makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ah, gisoon nañu ci suñu jotaay bi weesu tarjama seydina muhammad abi bakr ah, mu nga xam ne keroog lu juddu mu ngi juddoo Zul fa waxoon nañ la moom dafa bokk ci saxaaba yi nga xam ne xamaluñ dara yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax ñoom bi ñuy juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn àddina ñoom ay moom quatre mois la amoon wala trois parce que Zul Qa'da la fin wu Zul la juddu ñu teg ci dul xijja rab euh, euh, muharram safar rabiul awal yonent bi alayhi salaam génn àddina kon mooy ay quatre mois comme ñeneen ñoo xam ne sax ñoo ko magoon mais ci cadre boobu lañ dugg muy façon saxaaba yoo xam ne ñoom bu ñu nettalee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mursal lay doon mooy du loo xam ne luñ jële ci moom directement parce que il faut mu am intermédiaire ndax bi yonent bi aleyhi salaatu di génn àddina ñoom waxuma la majeur mais ràññee sax defuñu ko Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mii ci la woon radiyallahu anhuma gisoon nañ tarjamaam gisoon nañ ne ki ko yar mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib même bu dee Seydina Abu Bakar a jur waaye dafa génn àddina dafa teel a génn àddina te xilaafaam dafa gàtt bi nga xam ne ci la génn àddina ci deux ans de xilaafa boobu doom ji deux la am ak quelques mois après Seydina Ali ibn Abi Taalib moo denc yaayam di Sayyidatu Asma bint Umays bi nga xam ne ci la ko denc ci la yare moo yoon yar moo yar seydna muhammad ibn abi bakr bi moom seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anil jamii kon zul xulayfa léegi nag waxoon nañ ne bala ñuy continuer euh, parce ci jataay bii ñu génn bi ñuy jeexal waxoon nañ ne tey li nga xam ne moom la ñuy gis mooy li jëm ci wàllu ahkaamul mawlud muy ahkaamul mawluud muy àtteey al mawluud ki nga xam ne dafa dafa dafa juddu parce que bu ngeen fàttale ko yàgg nañu ne woon loolu bokk na ci masala yi ñu a gis waaye dañ ko doon dañ ko fàtte woon léegi des fois mais finalement ñu ne woon comme la demee dañuy bàyyi ba jamono ji bu juddu Seydina Muhammad ibn Abi Bakr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 muy ci maalikiyye yi shafi'iyye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim dañ koo sopp mooy sunna la sunna yonent bi la alayhi salaatu wassalaam kanta zahiriyye yi ak ñoom al imam al-Lays rahmatullah alayhim ñoom dañ ne non euh, naka noonu jële nañ ko ci al imam al-Hasan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 mooy ne ñoom dañoo jàpp na affaire bi non lii moom moom moom mooy lu ñu sos la léegi kon euh, te loolu par exemple ku mel naan imaam Shafi'i rahmatullah alayhi doon na wax ne euh, mu ne afrata fiihi rajulan qaala ahaduhuma hiya bid'a wal akhar qaala waajiba al imaam Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne ëppal na ci affaire bi ñaari nit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 ñu ne waaw parce que bi sallallahu alayhi wa sallam la laaj hein comme li nga xam ne noonu la ko al imaamu Maalik rahmatullah alayhi solo même bu dee ne même bu dee ne riwaaye boobu ah am na benn problème bu ci ne waaw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 xam nga lii dafa niroog dafa niroog attey attey attey kii tabaski dafa niroog attey tabaski est-ce que ren xar tabaski farata la wala déet mooy même affaire xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam dane képp koo xam ne dafa bëgg man araada an yudhiya ah mu ne bu hilaalu weeru dul dul dul xijja duggee bu mu laal karawam ba kera muy muy rendi xaram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 mooy jox ko tur boo xam ne tur tur bu baax la loolu lan moo koy wane gisoon nañ tàyyile xadiis imaam euh, al imaamu muslim ibn al xajjaaj rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam anas ibn malik radiyallahu taala anhu te loolu bon xadiis boobu taxawoon nañ ci mooy bi ñuy gis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 waaw jural nañ ma doom tudde naa ko sama ki nga xamante ne nii mooy sama baay di naa Ibrahim loolu waxoon nañ la lool dañ koy xamee ne kon maam dañ koy woowe baay waaw parce que euh, yonent ma alei saat selaam papam direct mooy ki ko ki nga xam ne ci moom la génne de ki ko mujjee jur du Seydina Ibrahim mais maamam la mais mu ne sama baay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 ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne bi juree doom jooju qaala lahu Abu Talha nee na kii faw bi mu bu yaayu Seydina Anas ndax Seydina Anas en moom baayam moo doon Anas ibn Malik Malik ibn Nadr ibn Damdam mais Nadr ibn Damdam waxoon nañ la moom dafa geddoon dafa dafa yonent ma lay saar ñëwee Medina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 lu dugg ci biiru xale boobu muy Seydina Abdallah ibn ibn Zubayr radiyallahu anhuma baneena fa xannakawu bi tamr bi tamra thumma da'alahu bil baraka mu ñaanal ko waaye Seydina Abu Musa al-Ash'ari nee na man damaa am doom wulida liya liya ghulaamun wala wulida lii ghulaamun fa ataytu bihi nabiyya sallallahu alayhi fa sammaahu Ibrahima fa hannakahu bi tamra wa da'aa lahu bil baraka wa dafa'ahu ilayhi wa kaana akbara waladi abi Muusa Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu na ko man damaa am doom dañ maa jural doom benn doom ju góor nee na ma ko Yonent bi alayhi salaam fa sammaahu Ibrahima mu tudde ko Ibrahima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 al imaam ibnul qayyim rahmatullah alayhi muy wax ci zaadul ma'aad mu ne lamma kaanatil asmaa'u qawaalibu wala qawaaliba lil ma'aani wa dallatun alayha iqtadatil hikmatu an yakuna baynaha wa baynaha irtibaatun wa tanaasub wa an laa yakuna al ma'naa ma'aha bi manzilatil al ajnabil al mahd alladhi laa ta'alluqa lahu biha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 naan xoolal Abu Lahab ak Abu Jahlin rek ah yonent mi alayhi salaatu salaam xam nga moo doon woowe Abu Jahlin moo ko tuddee sinon Abu Jahlin Abul Hakam lañ ko doon woowe mais yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko tuddee Abu Jahl Abu Jahlin le père de l'ignorance mais le père de la sagesse la ko waa Quraysh doon woowe yonent mi alayhi salaatu ne ah déedéet kii mooy Abu Jahlin moo taxit gis nga ni ko turam boobu toppee te tamit day wone moom it ay mandarga yi mel. mooy moom jikko yu mel ni moom moo tax mu ne wa kadhalika takniyatuhu sallallahu alayhi wa sallam li abil hakam ibn hisham bi abi jahl kunyatuhu mutabiqatun li wasfihi wa ma'nahu wa huwa ahqqul khalqi bi hadhihi al kunya al mu ne gisoo yeneen ci laay saar saar kunya ndax kunya la am bon kunya mooy comme bu naan abu diw ummu diw yooyu mooy kunya laqab kon bu ñu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 barra la tuddoon yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di changer waaw tudd ko Maymuuna barra mooy ku baax lool yonent bi aleyhi salaam changer bi waaw ndax li alxuraan naan wala tuzakku anfusakum inna allaha kaana ha biku alima wala rahima non non wala anfusakum bu leen di in huwa a'lamu bikum voilà bu leen fi nekk di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 parce que li yonent ma lay saa saam wax sànq gis nañ ko bi doomam di juddoo dane wuli day liyal laylata ghunam fa sammaytuhu bismi abi ibrahim man de guddi gi guddi gi mu ne tudd naa ko sama turu bàyyi mooy maamam ibrahim alayhi salatu wassalam léegi nag ah, li mu wax noonu hein ne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 ay waa ji dafa tuub na changer turam loolu moom loolu moom l'islam xamul lool yonent ma lay saa saam tur yi mu doon changer mooy tur boo xam ne dafa am problème turu gaaf comme comme ma euh, waa kër Seydina Sa'id ibn Musayyib Hazan moom Hazn dañoo ñëw yonent ma lay saa saam changer seen tur mu ne ah non non man nag moom du changer tur boo xam ne sama baay mu ma ko tudde woon mais tax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 Euh, tamit moo tax yu mel noonu da ko doon tere loolu kon bu leeree kon mooy euh, euh, da gis ne kon ñun en tant que wolof loolu affaire aada la gën a ci ñun ñu naan waa ji tur ceddo la yor ban turu ceddo la yor kan moo fi nekk woon ceddo bi l'islam bi ñëw mais ceddo la ñor tur yi ñu yor moom la ñor Amru ibn al-As ne Amru ibn al-As lu tuddoon <laughs> noonu la tuddoon bi ah Usman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 mooy que ne Abul Qasim tekkiwul ne rek dafa amoon doom ju tudd Al Qasim comme niñ ko yàggee wax non parce que moom li yàllay li yàllay joxe moo koy séddale comme li wax ne Allahu huwal mu'ti wa ana al Qasim wa ana Abul Qasim buur yàlla mooy joxe man maay séddale te man maay Abul Qasim yi sallallahu alayhi wa maay baayu kii maay baayu kii séddale maay kii séddale waaw